ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhud ci lañ ko tàmbali woon muy xare Uhud nekk deuxième xare bi gën mag ginnaaw ghazwatu Badrin boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal dina koy xare ak kuffaaru Qurayshin yi eh, nekkoon Makka ci jotaay bi weesu gisoon nañ sabab yi nga xam ne muy cause yi waral ghazwatu Uhud waxoon nañ la cause bi gën a rëy te moom la waa ahlu siyari wal maghazi rahmatullahi alayhim daldi tudd mooy Quraysh dafa bëggoon a jël revanche dafa bëggoon a fayu euh, ci li nga xamante ne mooy seen défaite ginnaaw bi ñu amee défaite Badr ngir ñu defaraat seen blason indiwaat seen honneur ñu ne dañuy takk xare bu boo xam ne bu bees la bu ko defee lañu ñàkkoon ñu daldi koy dab dabaatal ci xare boobu daldi fayyu ba arab yépp daldi yëg ne Quraysh nag arigi les lion de Quraysh arigi ah waaye loolu mooy sabab bi gën rëy amoon na beneen mooy seen ñàkk mën a ci def seen commerce Sham ndax seen route commerciale boobu mu ngi doon jaar Yathrib te kat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam depuis avant Badr saa bu ñu fa jaaretee mu di leen kar rawatina nag bi ghazwatu Badrin amee waaye bi leen gën a metteeti mooy sariyatul qarada muy sariya bu seydina zayd ibn xaarisa radiyallahu anhuma wa ardaahuma kon loolu moo doon cause yi nga xam ne gisoon nañu ko ah, Quraysh nag gisoon nañu tamit en même temps que mobilisation de Quraysh pour dem xarejeeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci lañu woon ne dafa am ay ponkal mobilisation boobu daanaka ñi ko taxawal daldi koy dox mooy ñi nga xam ne dañu am ñu ñàkk ñu ñu leen rayal keroog ghazwatu badrin te ci ñëwoon ñi newoon ci bopp ba nekkoon Ikrimat ibn Abi Jahlin ak Safwan ibn Umayya ak ñi nga xamante ni ñooy ñi mel ni ñoom ak tamit alxaaris ibn hisham riwaaye imaam alwaaqidi bi nee na moom it ci la nekkoon magu abu jahl ibn hisham ñoom ñi ñépp nag ñu tudd di safwaan ibn umayya ikrimat ibn umayya ak alxaaris ibn hisham di magu abu jahl ñoom ñépp mujj nañu tuub après radiyallahu taala anhum wa ardaahum gis nañ ne ñooñu ñooñ ñi nga xam ne ñoo doon mobiliser nit ñi euh, gisoon nañ ne Safwan ibn Umayya demoon na ci sha'ir bu mag bi di Abu Azza Amr ibn Abdillah al-Jumahi mi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko libéré woon mayoon ko libéré woon ko keroog bi mu bekkee ci prisonniers yi Badr yi ndax amul woon dara gis nañ ni mu ko débauché fexe ba génn ci li nga xam ne trahir la mu digoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne dootuma la jàpp dootuma jàppaleeti kenn ku lay xeex gis nañ li nga xam ne noonu la trahire loolu moom Abu Azza ba wër dem fi nga xamante ne mooy waa Banu Kinaana def fa di leen soññ ci ay vers yoo xam ne gisoon nañu naka noonu gisoon nañu këna Quraysh tamit di mobiliser yi nga xam ne du moom rek waaye Abu Azay shu'ara yu mag yi foofu di les grands poètes de Quraysh ci noonu ci lañ ci la Musaafi ibn Abdi Manaaf ibn Wahb ibn Hudaafa moom it al-Jumahi moom ak uh, Abu Azza ñoom ñépp ci waa Banu Jumah lañ bokk ñu daldi dem ci Banu Maalik ibn Kinaana di leen xërtal ngir ñu waajal pare e, ngir ñu xare ñoom ñépp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu fa lañu yemoon gisoon cause yooyu waaye naroon naa ko fàtte liñ mujj woon a gis mooy Jubayr ibn Mut'im moom it mujj na tuub e, moom mi nga xam ne dañ ko reyal bàyyiti xam di frère baayam di Tu'aymatun Adiy ci la de moom it gise woon ki nga xam ne mooy jaamam boobale di Wahshi daldi koy wax ne ko boo ma reyalee Hamzatun Abdul Muttalib di bàytixu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam weccoo ko sama bàytix biñ ma reyal di Tu'ayma fa anta hurr wala fa anta atiq na la leer ne yow di nga jot sa liberté foofu lañu yemoon ci préparatifu Quraysh euh, ngir waajal ghazwatu Uhudin imaam ibn Isxaaq kon raxmatullaahi yi muy continuer defoon nañu taxriiju riwaaya yooyu yépp yépp yu imaam ibn Isxaaq yi imaam al-Waaqidi bi al-Balaazuri na ko noonu imaam at-Tabari ainsi de suite imaam al-Bayhaqi yooyu yëpp defoon nañu mooy ne kon léegi li ñuy nettali yëpp defoon nañ taxriij ba pare walillahi alhamdu wal minna imaam ibn Isxaaq ci nettaleem yooyu nga xam ne mursalun saxiix la woon mu ne bi Quraysh pare noonu nag fa xarajat Qurayshun bi xaddiha wa jaddiha wa xadiidiha wa axaabiishiha wa man taabacaha min bani kinaana wa ahli tihaama mu ne nag bi quraysh daldi pare waajal loolu quraysh daldi génne ilaa ayna ilaa madinati rasulillah ñu ne madina lañ jëm ngir nag fekk jullit ñi fa ñu ne ñu daldi leen massacrer ñu génn ak seenu mer génn ak seenu tar mer gu tar lañu génn ànd ak cawarte goo xamante ne nii foo ko takk weesu na ko muy cawarte gaynde goo xam ne dañu ko laal ci këram mu bëgg a jël revanche te ki muy jël revanche moom moom ci biti nii moo ko ëpp xam nga gaynde goo xam ne Euh, aw nag moo ko gaañ ba mu dem ba defaraat blessure am ba wér léegi nag ne damay fekki nag wa nag fa mu nekk di koy faagaagal ba àll bi yépp xam ne je reste je suis et je reste le roi de cette forêt Quraysh nag ci esprit boobu la génne moo tax mu ngi génn mer gu tar goo xam ne ak cawarte goo xam ne foo ko takk weesu na ko wa ahaabiishiha ak ahaabiishi ci waa bani Hawn ibn Kinaana ak waa banil Mustaliq ak waa banil Haarisa comme ni ñu ko waxe woon ci jotaay bii léegi muy tribu yooyu dëkkoon ci montagne boobu nekk ci suufu Quraysh di Habshi ñu leen doon woo al ahaabiish waaye wa man taabaaha bani kinaana wa ahli tihaama keroog bi ñuy génn non seulement ñoo ñu ngi ànd ak ñi nga xam ne jot nañ leen a convaincre ci waa banu kinaana ak waa tihaama yépp di province côtière bu larab yi nga xam ne ñoom ñoo taqaloo ñoo nekk diggante Hijaz euh, ak mer Rouge mooy mer rouge fi mu nekk dëkk yi nekk foofu noonu ci kotu arab yi yooyu noonu jóge ay Makka ay Taïf dëkk côtière yooyu Jidda yooyu yépp côté yooyu yépp ñu dem convaincre leen ñi leen ànd ak ñoom ci ñoom ñu génn wa ahli waaye Quraysh est foofu la yem mu ne déedéet wa xaraju ma'ahum ma'ahum bi-dhu'un iltimaas hafizati wa an waaye keroog bi ñuy génn wa xaraju ma'ahum biz-zu'n ñu génn ak jigéen ñi mooy seen jabar yi kilifaay Quraysh yi génn seen jabar yi ñu ànd ci xeex bi waaye ñoom lan lañuy yóbboo jigéen du xeex di lu tax ñu leen di yóbbu mu ne iltimaasal xafidati ngir jot ci jigéen ñi buñ ñëwee ñu leen di gën a galvaniser ndax nag dem ci xare say soxna seeni soxna nekk fi ngeen di daw loolu moom moom gàcce manu koo féese kaw te bu ñu fi nekkee dañ lay gën a encourager gaa yu bari xam nañ li may wax fii mu ne li ñu nangul woon a def lépp il suffit ndaw suñu bëgg nefi te mu mu ñuy jaayu njàmbaate yokku leen cawarte boo xamante ne nii ñetti bu ñu jëloon ay vitamines yu yu baree lu ñu am cawarte boobu ñoom nag ñu génn ak seen soxna yi wa xaraju maahum bi zu'ni iltimaas al ngir ñu gin leen soññ gin leen wan ki ñu doon ñu gën a daj mer joo xamante ne nii ci kaw jullit ñi ba tamit ñu def attention te bañ a daw wa an laa yafirru ñu te ñu bañ daw ci xare bii ñu jëm mu ne wa xaraja abu sufiaana saxru bnu xarbin wa huwa qaaidu nnaas wa maahu zawjatuhu hind bint utbat bnu mu ne kàntaa léegi nag jigéen ñi ñoo génn mu lay jox li mu jigéen ñi génn keroog ngir galvaniser ngir soññ ngir gën a ñi nga xam ne ñooy seen góor yi nag awaay ah, waay seen góor ñi nag tey nag ñu wane njàmbaar bu mag ci xare bii ñu jëm di ghazwatu Uhud Abu Sufyan ibn Harb Harb mi nga xam ne mooy loolu moom loolu dàkkantal Abu Sufyan mais Saxr la tuddoon Saxr di doomi Harb wa huwa qa'idu nnaas te moo jiite woon ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh ñoo moo ne woon seen presque seen jiit jamono yooyu moom mu daldi génn ak kenn ak soxnaam di kan di Hind bint Utba di Hind di doomi Utba ibn Rabi'a gisoon nañ ne Hind keroog ghazwatu Badrin bi ñu reyee ndax Hind dañu rey baayam di Utba ibn Rabi'a rey baay te xam di ma frère baayam di Shaybat ibn Rabi'a rey frère am moom ba Hind ci boppam rakkam ñu daal di koy rey muy al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a moo tax moom il moom ci avant-poste bi la ne woon ci kanam ci kanam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gënoon di xërtal nit ñi ci tey moom xare bi revanche bi foog ñu jël ko Abu Sufyaan génne soxnaam soosu nga xam ne en mu nekk soxnaay Abu Sufyaan kese moom Badar dañoo rey baayam rey baay tëxam rey rakkam kon kooku la génne moom Abu Sufyaan kon benn ngoog jabaram la génne di Hind bint ba mu ne wa xaraja Ikrimatu bnu Abi Jahlin bi zawjatihi bni ammihi Ummi Hakiim bint al-Haaris bni Hishaam bni al-Mughiira kanta Ikrima ni nga xam ne mook Safwaan bokk nañ ci ñi gën dox mbir mi ñoo dem gisoon Abu Sufyaan comme niñ ko gise ngir marchandise u Badar ci euh, njëgg mi rëcc waay waay yéen ñi moom marchandise bi dimbali ñeen dimbali leen ñu ci ba ñu a jël suñu revanche moom Ikrima moomu di doomi Abu Jahlin keroog bi muy génn di dem Uhud mu génnaale jabaram moom it di doomi bàytëxam jabar ji tuddoon Ummu Hakim di doomi kan al Harith ibn Hisham ibn al Mughira di doomi magu abu jahlin moom abu jahlin ay baayam moom ikrima léegi moom mu ngi takk euh, doomu baay tëxam mooy magu abu jahlin bi alxaaris ibn hisham doomam bu jigéen la doomu abu jahlin ne ikrima daal di takk jabaram jooj nag di ummu hakim bint alxaaris ibn hisham ibn al mughira moom la génne moom ikrimat ibn abi jahl mu ne wa xaraja ammuhu alxaarisu bnu hisham bi zawjatihi faatimata bint alwalid bnu almughira mu ne kantaa bàytixu kan ikrima di ikrima ci boppam mooy magu abu jahlin bi di baayam di bàytixam di alxaaris bnu hisham moom mu génn keroog di dem Uhud keroog bi ñuy génn moom mu génnaale soxnaam jabaram di Fatima bint al Walid ibn al Mughira di doomi al Walid ibn al da ngay gis ne dërëm gi génnul gaal gi la mooy ñoom seen seen soxna yi seen jabar yi de toute façon c'était bon loolu moom c'était euh, ndax comme que bariwul woon ay melul ni comme léegi nii ah même bu dee amoon nañuy relation ak yeneen yeneen euh, dëkk yee gox yi mais mooy ñooñ buñ doon takk en général seeni ñu jege lañu moo tax alxaaris ibn hisham moom ki mu takk doomi alwalid ibn al-mughira moom seeru kan takk seeru xaalid ibn al-walid muy alwalid ibn al-mughira mañ gisoon mu yàgg ma alwalid ibn al-mughira yaa ngi fàttale ko yaa ngi fàttale ko al al alwalid ibn al-mughira voilà boroom wan ka newoon ca suuratu nuun wala tuti' kulla xallaafin mahiin hammaazin mashaa'in binamiim mannaa'in lil xayri mu'tadin asiim utullin ba'da zaalika zaniim an kaana zaa maalin wa baniin idaa tutlaa alayhi aayaatunaa idaa tutlaa alayhi aayaatunaa qaala asaatiirul awwaliin kooku mooy al-Waliid ibnul Mughiira doomam bu jigéen nag la al-Haaris ibn Hishaam di magu Abu Jahl takkoon keroog bi muy génn Uhud di dem xare Uhud mu génnaale jabaram jooju di Fatima bintul Walid ibn al kon ñetti jigéen a ngoog ginnaaw Hind bint Utba ak Ummu Hakim bintul Harith ibn Hisham ak Fatimatu bintul Walid ibn al muy ñett mu ne wa xaraja Safwaan ibn Umayya bi Barzata bint Mas'ud ibn Amr ibn Umayr ath-Thaqafiyya kanta Safwan ibn Umayya moom deuxième tête bi moom Ikrima mi ñi gën a dox ak alxaaris ñoom ñooñu moom Safwan ibn Umayya te moom dañ ko rayal baayam di Umayya ibn Xalaf xalafahu fi naar moom mu génne keroog bi muy dem mu génn soxnaam jabaram di Barza tuddoon Barza bint Mas'ud ibn Amr ibn Umayr as-Saqafiya moom ci waa Banu Saqif ci waa Taayif moom ci la takkee ndax seeni mbokk lañ woon ñoom waa Quraysh di waa Taayif waa Banu waa kon mu génne soxnaam di Barza bint Mas'ud mu ne kon ñeenta ngoog mu ne wa xaraja Amr ibn al-As bi Raytata bint Munabbih ibn al-Hajjaj mu ne Kanta Amr ibn al-Aas Amr ibn al gis ne xoolal li yàllay def yaa subhaanallah ñoom ñi ñépp ñu cité Abu Sufyaan Ikrimah ibn Abi Jahl al-Haaris Hisham Safwaan ibn Umayya Amr ibn al ñoom ñépp buur yàlla dugal na ci seen xol leeru l'islam après ba ñu dugg ci l'islam Allah Allah moom Amr ibn al-As moom it Fakish yaa ngi koy fàttaliku yaa ngi koy fàttaliku moom mi nga xamante ne nii eh, moom la waa Quraysh yónni woon ngir mu dem Éthiopie daal di jëli ñoom Musa ñoom ñoom ñoom ñoom Jaafar Taalib ngir mu dem comme que ku xamoon ak kii la Najaashi la ngir mu dem fexe bañ indiwaat leen mokkam àndaloon moom Amr ibn aas boobu mu génn keroog ak jabaram di Raytata bint Munabbih ibn al ndaw soosu di doomi Munabbih ibn al-Hajjaj mi nga xam ne moom it bokk na ci lee lee ñi nga xam ne faagaagal nañ leen keroog Badar moom Munabbih ibn al-Hajjaj alayhi laanatullah léegi mu ne wahiya umma ummu ibnihi abdillahi ibn amr mu ne nag boo xamul raytami ndaw sii nii mu génnal mooy amr ibn al-aas soxnaam sii mu génnal moom mooy yaayu abdullah ibn amr ibn al-aas mu siiw bi moom mi bokk ci al-abaadilatul arbaa di abdullah ibn amr ibn al-aas saxaabi bu mag boobu mook baayam radiyallahu te mu newoon tuut tànk début kooku noonu yaayam mooy rayto mi keroog moom la bàyyi ji di Amr ibn al-As génne di dem Uhud ah, kon ñii nii la imaam Ibn Ishaq daal tudd ne ñii ñooy jigéen ñi génn boo seetloo kon jabaru Abu Sufyaan la Ikrima Safwaan al-Haaris ibn Hisham Amr ibn boo seetloo loolu lépp kon ñaata lañ muy six kantaa imaam al-Waaqidi raxmatullaahi aley moom tudd na li nga xamante ne moo ëpp lii ah moom dane quatorze jigéen lañ génne woon dane moom jigéen ñi du imaam ibn Sa'd six la cité wala euh, wala huit buñ jëlee nañ jël ngir mu gën a leer ngir ñu bañ a ci chifri yi mooy Hind Hind di soxna Abu Sufu Abu Sufyan ma génne jabaram di Ummu Hakim ñaar alxaaris ibn hisham génne faatima di doomi alwalid ibn al-mughira ñett safwaan ibn umayya barza bint mas'ud muy kaat a ah, amr ibn al-aas génne rayta bint euh, munabbih ibn al-hajjaj voilà mu wa xaraja jeexagu loolu ndax ma jeexagu mu wa xaraja talha ibn abi talha wa abu talha ibn abdillahi ibn abdil uzza ibn uthman ibn abdiddaar di salaafa bint sa'd ibn shahid al ansaariya wa hiya ummu bani talha sixième bi mooy talha ibn abi talha moom lañ xame woon ci abu talha bokkoon ci waa abdiddaar moom mu génn jabaram di salaafa salaafa bint sa'd saadu boobu di doomi shahid al ansaar yi ya bokkoon ci kojug ansaar moom ndaw si mu ne kooku nag mooy doomu mooy yaayu ndaw si mooy yaayu doomi tal talxa yi ah mu ne wa xarajat xannaas bint malik ibn mudarribin al mudrib wala mudarrib ihda nisaa'i bani malik ibn xisl ab ibniha abi aziz ibn umayr wa hiya ummu mus'ab ibn umayr xanaasib bint malik daldi génn moom jigéen la woon moom benn la mu ne kenn la woon ci jigéen waa bani maalik yi di doomi xisl ànd ak doomam di abu aziz ibn umayr yaa ngi fàttale ko abu aziz Abu Aziz bii mooy frère Mus'ab ibn Umayr biñ jàppoon prisonnier te mu defoon seede yu rafet yi ci jullit ñi ne man de ñi ma jàppoon prisonnier ci ansaar yi man dama mujjoon rus ndax ñoom li gënoon a baax ci dun ci lekk lañ may jox ñoom ñu jël ay daggitu mburook yooyu lañ doon lekk ci tàndarma man moom ñu may jox yi gën a yi gën neex ba mu mujj rus Abu Aziz boobu gisoon nañ ne yaayam lu cher ci la Mus'ab romboon frère bi moom Abu Aziz mu ne ansaar yi bi ko jàpp dëgëralal buum gi yeewal bu dëgër ndax kii yaayam elle est friquée kii yaayam boroom alal ju bari la buy dégg ne jàpp nañ ko prisonnier li gën cher lay fay tëkkal bu dëgër ba mu naan ko waayow sama sama frère lii nga may digal lii ngay digal ñii ma jàpp ci man mu ne ko é eh, bu ma waxati sama frère ah kii la jàpp mooy sama frère boobu mu ngi ci doon jublu uxuwatu diin muy frère ci lislaam ndax moo gën a fort frère de sang kese moom nag yaayam u Abu Aziz yaayam ak yaayu Mus'ab ibn Umayr ñoo bokk yaay ñoo bokk ndey ak baay seen yaay génn keroog di Xanaas bint Malik moo tax mu ne wa hiya ummu Mus'ab ibn Umayr moom dem na keroog ngir dem fekke ji xeex bi contre son doomam moom di Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon seetangoog mu ne wa xarajat Amratu bint Alqama ihdaa nisaa'i bani al-Haaris ibn Abdi Manaat ibn Kinaana beneen jigéen boo xam ne moo leen wicceel di amra bint alqama bokkoon ci jigéenu banil xaaris ibn abdi manaat ibn kinaana yi moom génn kon quraysa ngoog imaam ibn Isaaq kon huit ñooñu la huit ñooñu la cité huit jigéen ñoo xam ne ñoom la ne ñoo génn ànd ak armée quraysh bi kanta imaam al kon moom dane quatorze jigéen la tudd na leen moom it jarul ñuy jaaraat ci ñuy jaar ci tur yi mu tudd moom kanta taalibeem bi di imaam ibn Sa'd Euh, rahmatullah ala al jami dane ñoom jigéen lañ woon dane jigéen lañ woon au li sëriñam bi wax di imaam al-Waaqidi ne euh, ñoom loolu quatorze lañ woon imaam ibn Isaaq ne huit léegi kon Quraysh noonu la génne imaam ibn Isaaq ne ba léegi ci riwaaya bi bu ma nee mu ne mooy sëriñam yi mu ko jële ñoom imam az-Zuhri ak ñooñu mu cité woon ñoom Asim ibnu Umar ibnu Qataada radiyallahu taala anil jamii mu ne wa kaanat Hind bint Utbata kullama marrat bi Wahshi aw marra biha qaalat wayhan wayhan aba dasma ishfi wastashfi mu ne kanta Hind moom wax naa la ne moom moom moo ne woon avant poste moom moo ne woon ci kanamu ñépp même góor ñi moo leen kinoon a sawar ci mbir yi non Hind était était fou folle de rage et elle était folle folle de rage ndax bàyyam bi ñu rey la ilaha illa allah Utba ñu naan déet ñu rey sama ba sama frère u baay Shayba ñu naan déet sama frère al non moom elle était folle de rage depuis moom jullit lay bañ a gis ku naan kii ab jullit la laa ilaha illa léegi nag bu ma soon romb moom ki nga xam ni mooy Wahshi mu ne saa bu ma moom Hind danaan ko wayhan aba dasma wayhan mooy baatub soññe la di ko soññ ci mbir mi comme buñ la nee wayhan yaa fulaan mooy comme comme buñ lay soññ ci mbir bu doon aw aw ab xaj la par exemple mooy zub mooy liñ naan ci wolof zub al zub ngir mu dem song li nga bëgg mu song wayhan aba dasma di ko song di ko di ko ñaax di ko di ko pousser naan ko yow ma dasma Wahshi loolu moo nekkoon dàkkantalam dinañ ñëw ci tarjamaam insha allah moom Wahshi ndax moom it la mujj na tuub moom Wahshi mi dinañ def tarjamaam insha allah ci biir ghazwatu Uhud ndax bu ñu defee tarjamaam léegi nii moo tax semaine bi passé euh, kii jataay bi weesu defuma luñ ko njëkk a tudd defuma tarjamaam ndax bu ñu defoon tarjama mooy ghazwatu Badr dañuy da mooy dañ ci àgg wax fa lu bari ta duggaguñ ci ah, non Uhud bii moo dañuy bàyyi nag ba foofu mu naan ko loolu moo nekkoon dàkkantalam aba dasma naan ko ishfi wasta washtafi ne ko yow aba dasma yow mi wastashfi naan ko Euh, euh, ishfi fajalal sa ishfi mooy fajal sama mer gi ma am man Hind yow yaa ko mën a faj yow Wahshi mooy non seulement yow dang boo boo fajee sama mer bopp mooy yow ci sa ci sa bopp mooy yow it faj nga sa bopp mooy libéré wu ndax buñ la booy boo may boo ñuy defal li sa sang bi di Jubayr ibn Mut'im wax boo rayee Hamza ibn Abdul Muttalib yow Wahshi waay waay ishtafi ishfi washtafi boo ci noonu la suñu nga mer di faye bu ko defee yawit nga jaare fa libre génn ci li nga xam ne mooy les fers yiñ la yeew nga nekk jaam dootoo nekk jaam nga nekk ku libre comme ñun ñépp fii ci Quraysh moo tax mu ne yaani tuharriduhu ala qatl Hamza ibni abdil muttalib mu koy soññ di ko ñaax ci wax si na fexe rey ki nga xam ne mooy Hamza ibn abdil muttalib kon Quraysh noonu la génne keroog dañuy génn nag ah lan lañu génne wax nañ la ci lu vague ci li nga xamante ne nii mooy këne euh, dañu génn ak seenu mer ak seeni arme mais ak ñuy ñoom ñaata lañu woon imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi nee na quraysh karo bu muy génn dajale na salaasata alaafi muqaatilin min qurayshin wa man ata'aha min bani kinaana wa ahli tihaama wa ma'ahum mi'ata farasin wa sab'a mi'ati wa sab'u mi'ati daari' jëm <coughs> Quraysh tey kaful de xam nga Badr ay côté mille lañu woon mille et poussière wala wala bokk ñu jege ko mais tey imaam Ibn Ishaq nee na waa Quraysh keroog bi ñuy génn waxa wajtamaat wa jamaat bokk Quraysh daal di dajale salaasata euh, alaafi muqaatilin min Quraysh wa min ataaha min Kinaana wa ahli Tihaama nee na Quraysh ñu ngi génne trois mille soldats lañ génne keroog trois mille xeexkat non xam nga ne lii c'est une armée bi nga xam ne jamais n'a jamais euh, une armée pareille n'a jamais été ci histoire arab yi bu toll noonu bon kon Quraysh génn nag trois mille trois mille soldats wallah léegi ah ñoo xam ne ñépp nag duñu waa Quraysh rek waaye mooy ñi nga wax ne seen ñi ñu convaincre ci waa banu Kinaana waa banu Maalik ibn Kinaana ak waa banu Tihaama ak waa Tihaama boobu waa région côtière boobu yépp ñi ñu jot a mobiliser ñoom daal dañu mobiliser ba compter ñaata lañ keroog ñu ngi génne kaa euh, trois mille xeexkat lañ génne léegi ak ñaar nag ñoom ci ahlu Tihaama léegi lan lañ amoon ci wa ay fas lan lañ yoroon ci ay fas mu ne wa ma'ahum mi'ata faras deux cents fas lañ yoroon waaw loolu mooy équivalent wu deux cents chars de combat lañ yor ndax fas li man yow nit kuy dox waa ñi ngay xeex waa joo xam ne ñi ngay xeexal ñëppay dox yéen ngeen yori fas mais am ngeen avantage bu rëy ci seen kaw ndax yow yaay gën mobile te yow man nga sol fu sol nga leen di am te duñ la am te man nga di def li Imru doon wax mi karrin mi farrin muqbilin mudbirin ma'an yow da ngay man di somb di dellu di delluwaat di dem ak a ñëw di def ay voyages yaa dina mobile di boole yépp ci koo xam ne day dox say fas sax buñ mayu mën na leen a pié fas yi mën nañ leen a piétiner Quraysh génne deux cents fas lañ génne wa sab'a mi'ati wa sab'a mi wa sab'a mi'ati ma'ahum mi'ata farah wa sab'a mi'ati daaya sept cents 700 ñoo xam ne 700 mën nga ne mbubbi koŋ yoo xam ne mooy ci 7 ah ci 3000 yi am na 700 yoo xamante ni ay mbubbi koŋ yoo xam ne bal du leen jaar fenn flèche du leen jaar fenn lañu sol. lool foo dóor weñ ngay dal weñ ngay naan kat ci lay dal jaasi ji boo moyul fa lay damm. Ah. kon nag. loolu la Quraysh génne ci li nga xamante ne mooy ay soldats ak ñi nga xamante ne ni ay arm ngir lan ngir nag ñu jublu ji nag ci nga xam ne mooy Madinatul a ah bu ko defee daldi jàmmaarloog Seydina Muhammad nag ak saxaabaan yi ndax nag il est temps de prendre notre revanche kon Quraysh noonu la génn keroog ah léegi bi nga xam ne kon ci lañu génne ak jaami ah ak jaami moo tax imaam Ibn Isxaaq ne gaa yi keroog dañoo génne non seulement c'est mais seen armée bi mooy ñépp mooy shurafa u yaa ngi fi jaami gis nañ ku mel ni Wahshi jigéen ñi ñëw nañ ngir di leen soññ arma yu doy na waa banu tihaama waa tihaama agsi nañ waa banu kinaana agsi nañ ah léegi nag noonu la ci def léegi nag ci yoon bi nan lañ la route de Quraysh vers Médine ndax ñoom bi ñuy kii nii nekkul ne montagne Uhud lañ jëmoon non ñoom Médina lañ jëmoon ci yo ci biir Médina daal di fay massacre julli ah boroom subulul huda war rashad de imaam as-Salih ash-Shami dafa tudd ne abul walid al azraqi dafa jële ci hisham ibn asim aslami ci riwaaya boo xam ne dafa wéradi mu ne lamma xarajat qurayshun ila nabi sallallahu alayhi wa fi ghazwati uhud fa nazalu bil abwa mu ne ci keroog bi ñu génnee jóge Makka ak seen gàngoor ak seen kaakaak ak seeni matériel de guerre ak lépp ak ambiance bu rëy noonu ak alal ju bari yoo xam ne nag mooy effort de guerre bi ak yi ñu war a lekk géléem ak yépp mu ne dañoo ñëw ba al abwa ñu daldi bërëb la bu jege Medina yàgg nañ ko gis ghazwatu al abwaa gisoon nañ ko abwaa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma abwaa te mooy ghazwatu abwaa bërëb boobu nga xam ne tamit fa lañu denc as amina di yaay yonent aleyhi salaatu wassalaam mu ne bi ñu agsee foofu nazalu bil abwaa dañoo jóge Quraysh di dem ci ab Abwa foofu jege Medina daal di fay taxaw campé mu ne qaalat Hind bint Utba li Abi Sufyaan nee na Hind bint Utba di Hind mi ci wax jëkkër ji di Abu Sufyaan mi nga xam ne mooy le chef de Quraysh di le chef de l'armée tey ne aw baxastum qabra ummi muhammadin fa innaha bil abwa sallallahu alayhi wa sallam fa in asara ahadan minkum fadaytum kulla insaanin bi irbin min arabiha Hind non seulement gis nga mer gi mu meroon mer gi mu mer fi mu foo ko takk weesu na bi ñu ñëwee abwa mu ne Abu Sufyan campé foofu ne ko mais est-ce que seet fii fan la xabrub yaayu Seydina Muhammad bi nekk alayhi salaatu wasalaam mooy xabrub Sayyidatu Amina comme que fa ko dencoon ba yonent bi alayhi salaam amee juróom at ba mu jógee Medina seeti woon ay baytixam ay kiiwam boobu ay nijaayam ci yoon bi bi mu tourné mook ummu man mu génn àddina foofu ummu ayman daal di ñu dégg moom alayhi salaatu wasalaam yóbbu ko ci maamam di abdul muttalib yi ñoom xamoon nañ ne foofu lañ ko denc mu ne leen mu ne abu sufyan mais est-ce que duñu fuyee seet fii fan la xabrub yaayu seydinaa muhammad bi féete fu mu nekk nañ ko seet ndax kat fa innaha bil abwa xabrom abwa la ne pour quelle raison mu ne fa in asara ahadan tey xeex bii ñu jëm moom bu ñu jàppalee benn prisonnier moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu ñu jàppalee benn prisonnier tey ci xeex bii bu di ñu laaj rançon bu ñu laajee ñu ne ñun ñu ne ko ñun yor nañ sa restu mooy sa yaay ñun ñoo ko su ñun sulli nañ néewam ñoo ko yor léegi nag mu ngi ñun Quraysh fii gis nga fenn lañ dul joxe xaalis léegi yow lenn ngay def kenn prisonnier boo ñu jox boo libéré rek ñu jox la benn ci yi mooy ñu jël pas reste yi mooy les restes mooy buñ dencee nit liy des ci moom moom mu ne ñoom moom mu ne nañ jàpp loolu moom moom ñoom loolu lañ jàpp que ay moom bañ ko génne ba bañ ko dencee mooy mujj na nekk li ñu ñëpp nekk mujj nekk ay ay yax des fa bam na ñu ne nag nañ seet xabru bi bu ko defee ñu jël yooyu ci moom récupérer lool bés bu ñu jàppalee prisonnier tey gañe ñu tey wala mu amal ñu wala sax mu jàppal ñu benn prisonnier bu ñu nee yéen Quraysh ñëw leen ngir libérer comme nit ñu defoon Badar seen prisonniers yi joxe leen temps wala yooyu ñu ne ko ñun nag ñoo yor sa sa li des sa kooru waajur wu jigéen ñun ñoo ko yor subhaanallah léegi nag benn affaire nga yemal ah. fadaytum kulla insaanin bi irbin min arabiha léegi nag prisonnier bu nekk ci benn reste égal reste benn reste ci yaa ci sayyidatu euh, Amina non moom daal soigne bu ñu ñépp ñu delloo leen corps bi bu ñu libéré bu dee ne kenn lañ libéré rek kenn ñu jël dara ci re ci ci corps bi li des ci corps bi daal di leen daal di koy jox li ci des ñu téye fekk libéré ñépp bon Hind wax loolu Abu Sufyan Abu Sufyan it bon mu dem wax ko armée bi bon neneen ah Hind de lii la ma wax waa Quraysh ne non laa taftax fa qaalat Quraysh laa taftax hada al li allaa taftaxa banu kinaana mawtaana banu Bakr boobu banu Bakrin mawtaana ñu ne déet Abu Sufyaan bunt bii moom bu ko ubbi ay nekk fi di seeti xabru même buñ xamee ne fii la même buñ ko gisoon bu ñu fi sulliy néew de ndax gis nga bis bu ñu ko fi defee ñun li ñuy risqué mooy xam nga ñun ak Banu Bakr moom ci cooki lañ dëkk mooy suñuy noon dëgg lañ gis nga bés bu ñu yëgee ne bés bu ñu yëgee ne Quraysh def nañ lool ñoom man nañu ne ah man na leen jox ay idée ñu ne ñu nit comme que xam nañ ne luñ ko defee da mooy sa noon moom lu ko metti rek ngay xaar ngay ngay def ngir mu gën koo metti Hind loolu la bëggoon def comme que yonent bi alei saatu jullit ñi ay noonam mu ne nañ def lii bu ko defee gindee na mettital ak ah, au sax bu ñu jàppalee prisonnier ñu ne ko ñun ñoo yor sa koor waajur wu jigéen la laa yaa subhaanallah léegi nag Quraysh ne Abu Sufyaan déet xabaar bii non idée bii moom teg leen ko ci suuf ndax bés bu ñu fi commencé lool waa ban mu Bakr suñu noon yooyu gis nga ñoom dina leen di jox idée ñu ne ah ci ñun itam gis nga waa Quraysh ñu ñu ci bërëb yi ñu jege ñun waa Banu Bakr ci seen ponkal yi tañ xam leen dañuy dem sulli leen téye seen koor yi ne waa Quraysh ñun waa Banu Bakr def nañ li ngeen defoon Seydina Muhammad aca ñëw leen nag ngeen fexe am lu ngeen joxe pour récupérer seen corps Allahu akbar gis nga mer fi muy yóbbe ni xoolal rek mais yuxrijul xayya min al mayiti wa yuxrijul mayita min al xay buur yàlla lu ne la man xoolal Hind rek fi mu tolloon ci mere jullit ñi mere yonent bi alayhi salaatu salaam mere goo xam ne koo xam ne moom mere ko sa alkande la yonent bi alayhi salaatu salaam mere ko mooy yow signé nga sa sa alkande bu foofu boo tuubul loolu ndax mere yonent bi alei satu salaam mooy mere nga yàlla mi la bind yow waaw ndax yadullahi inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una allah ñi nga xam ne ñooy jaayanteeg yow yow yàlla lañ jaayanteel yadullahi sa loxo bi nga teg seen kaw loxo loolu mooy loxo yàlla loxol yàlla fawqa aydihim mu ngi seen kaw loxo te loxoy kan moo newoon seen kaw mooy loxol yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne boo nee boo meree yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow yàlla nga mere man ataa allah man ataa rasul faqad ataa allah ku topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam topp nga yàlla wa atiu allah wa atiu rasul topp leen yàlla topp leen ndawam bi te manoo topp yàlla lu dul nga jaar ci Seydina Muhammad ndax mooy bunt bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag euh, gis nga mer fi muy yóbbu nit mais kooku noonu pour yàlla génne ko ci ténèbres yu ñuul yooyu mu ne woon lëndëm yooyu indi ko ci leeru ngëm yàlla ba mujj nekk min afdali saxaabiyaati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam comme ñu ko gisoon ci nisaa'un xawla rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahum kon Hind bint Utba loolu la ko meram yóbbe léegi nag Quraysh kon gis nañ agsi nañ ba Abwaa mu ne wa sha'a xabaru Qurayshin wa masiiruhum fi nnaas wa arjafatil yahuudu wal munaafiquun léegi xabaaru xabaaru ne Quraysh agsi nañ ak armée boo xam ne arab yi masuñoo mobiliser lu toll noonu Quraysh mobiliser na ko te mu ngi ci lee portes de Médine mu ngi ci faubourg Médine moom Quraysh amul nag benn bëgg-bëgg lu dul faagaagal jullit ñi fi yi daarihim ci seen biir néeg di Médinatul Munawwara fa lañ leen di fekk dans leur quartier lañ leen di fekk daal leen massacre wa sha'a xabaru qurayshin wa masiruhum léegi xabaaru ne Quraysh agsi na daal siiw Medina wa masiruhum fi naas ak tamit seen le fait agsi nañu jóge nañ Makka ba agsi daldi siiw tasaaroo nag ci nit ñi wa arjafatil yahuudu wal munaafiquun léegi nag ça fait le jeu ça c'est le lit des munaafiquun et des yahuud yi daldi daldi saisir occasion bi wa arjafat rëng-rëngeen Medina naan tey ngeen dee de la waxoon nañ leen ko waaye yow man ñun waxoon nañ leen ne Badar fàqas taw la billaahi waroon ngeen a xam ne la réaction du lion nag dina ça ne va pas tarder waxoon nañ leen ko Quraysh est là devant vos portes <laughs> vous allez être massacrés tous tey ngeen am problème wa arjafatil yahuudu wal munaafiquun yahuud yi ya fa a des nekkoon Medina waa Banu Nadir ak ñooñu di di di di di di di semer nag le trouble ci xelu nit ñi te rek te yahut yi nekku ñoon mooy dañoo amoon quartier yu quartier yu ñu leen xame mais tekkiwuloon ne par exemple ñoom foofu rek lañ dëkkoon am na yoo xam ne biir Médina lañ dëkkoon pour wax la ne nekkul ne dafa am quartier yu ñu xame woon ne quartier juif mais tekkiwul ne dafa amoon doo xam ne dañ naan dañ leen a parqué fee ñee nekk fee non mooy loolu am na ci waa Banu Nadir Banu Qaynuqa Banu Qurayza mais am na ñoo xam ne ci biir euh, euh, biir Médine lañ dëkkoon ci biir euh, arab yi te arab yi tam am na ñoo xam ne tamit ci waa Bani Nadir fa lañ dëkkoon léegi nag juif yooyu dal di rëng-rëngee di doxal li nga xam ne di jouer waa Quraysh li ñu bëgg ndax la bataille de l'opinion fexe koo gañe ndax al-mahzum nafsiyan al mahzuumu nafsiyan mahzuumun qabla al harbi wa ba'da al harb ki nga xam ne moom moom moom moom moom moom moom ci boppam lañ ko gagné psychologiquement il est il est KO ndax bi muy dem ci guerre bi la jàpp ne waaye yow c'est fini moom kay dama fay dem pour figuration rek mais xam naa ne moom gars yi moom Euh, doyuñu leen sax ab lëñ ci moom dañ ñuy dañ ñuy phagocyté on va finir tous sous le sous ñu daal li ñuy moxoñe Quraysh nag loolu la doon yahuud yi loolu lañ doon jëf wër Medina di tiital saxaaba yi radiyallahu di leen jéem a tiital ndax ñooñ mënuñ leen a tiital xamuñu ñuy amal affaire wa arjafatil yahuudu wal munaafiqun yi daal di feelu ñoom Abdullah ibn Ubay ibn Salul kàccoor yu mag yooyu daldi feelu juif yi ñoom it comme que ñoom naafiq moom fi vent jëm rek la jëm ndax ñoom muzabzabiina bayna zaalika laa ilaa haula wala ilaa haula ñoom comme ay mouche lañu mooy li wolof naan fu tooy la ñuy dal fu saf suukar fa la ñuy dem tey mango bee saf suukar dañuy dem macc ko ba mu jeex bu ñu fa jógee demaat feneen loolu rek la ñoom ak ñu feelu yahuud yi mu ne wa qadima amr ibn saalim al fi nafarin qad faaraqu qurayshan min dhi tuwa fa axbaru an-nabiy sallallahu alayhi wa al-xabara wa insarafu léegi bi mu demee noonu nit ñi dégg ne Euh, Quraysh ñu ngi ci yoon wi di ñëw am na sax xabaar yu ne ñu ngi ndax lool en général rumeur yi ñooy njëkk ñëw am na sax yu naan këni ñu ngi ab waa fii Amr ibn Salim al yi ci waa Khuzaa la bokkoon ñoom nag dañoo ma sa nekk allié yonent bi alayhi salaatu wa comme ni ñu koy gisee insha allah surtout ci sulhul Hudaybiya moom Amr ibn Salim bi moo ñëwoon wax veer ya wan ne yonent bi alayhi salaatu ci ay veer la jóge Makka ba waa Quraysh daggee pacte ba ca sulhul Hudaybiya dinañu ko gis insha allah waxoon nañ ko tamit gisoon nañ ko ci suuratul suuratul Mumtahana suuratul Mumtahana ci bi ñuy def tafsir boobu waxoon nañ fa mbiru Amr ibn Salim al-Khuzaa'i bi moom ci Xuzaa la bokkoon mu jóge dafa jiitu waa Quraysh génn ci benn mbooloo ànd ak ci waa banu ci waa Xuzaa daldi daw gaaw jiitu bañ àggee Zu Tawaa foofu la boo génnee Màkka ci lañ gaawoon dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi ñëw nag du ñuy julli de ñoom ñi daldi jamono ji ñu daal di yëgal yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ah Quraysh a ngi ñëw ak armée boo xam ne environ trois mille personnes lañu ànd nañoo jigéen ñu wax leen xabaar yi an andi seeni fas ak lu ne deux cents fas sept cents mbubb koŋ mu ne wa baasa lii nag mooy riwaaye riwaaye lii may wax nii côté bii nii du riwaaye imam Ibn Sa'd depuis washaa xabaru qurayshin wa masiirum wa arjafatil fi nnaas wa arjafatil yahuudu wal munaafiquun loolu du riwaaye imaam ibn Isxaaq waaye ñoom riwaaye ñoom imaam al-Waaqidi yi lañ ñooy yépp defoon nañ taxriij yooyu mu ne wa ba'atha rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam anasan wa mu'nisan ibnay Fudaala ad-Dafariyayn laylatal xamiisi li xamsi layaalin madat min shawwal fa'tarada li qurayshin bil aqiiq nee na nag bi àndum na saalim ñëwee ak ñim àndal wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam yëgal ñëwub jegeg waa quraysh yonent bi daldi ngir mu leerlu ndax tamit loolu la yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu yéen ñi gëm yàlla bu leen ab kàccoor ëndalee xabaar nangeen ngeen waaye loolu même bu dee ndax Amru ibn Salim même li ñu nekk allié allié mooy ne du jullit te faasiq yow comme que ñi doon wax foofu ci aay boobu kooku jullit la mais faasiq la lan ngay xalaat ci koo xam ne nag du jullit mais ali yonent bi alei satu salaam la boo xam ne yonent bi alei satu salaam xamoon na ne kii du ko wax lu li am mais nag même ndax la la confiance n'exclut pas le contrôle am naa kóolute ci yow tekkiwul ne du ma saytu quand même bala may dugg ci loo xam ne ndekete après dama juum ndax loolu mën naa am mën naa am léegi yonent bi alei satu salaam nag ngir gina leerlu xabaar bi nekkul ne dafa gëmul kay de ndax ki yàgg na ko te dinañ ko gis insha allah au fur et à mesure Amr ibn Salim bi jàppal turam jusqu'à Hudaybiya danga koy dégg muy informé ak ngay dégg muy informé yeneen ci bi alei satu salaam ci nar a def di ko waajal ah, kon yonent bi alei salatu salaam yónni Anas wa mu an wa mu'nisan ibnay di ñaari doomi Fudaala az-Zafariyayni bokk ci Bani Zafar radiyallahu anil jamii mu daal di leen yónni laylatal xamiisi guddik li nga xam ne mooy guddik euh, euh, alxames li xamsi layaalin madat min shawaal ci cinq guddi yoo xam ne jàll nañ ci shawaal cinquième guddi bu jàll ci shawaal ci la leen yónni ñu ne fantarada li Quraysh Anas bokk ak Mu'nis ibn Fudala radiyallahu anil jami' daal di dem nu mu gën a gaawe uti côté yooyu ngir xool ndax est-ce que Quraysh agsi nañu ñu ngi feen jéeg ñu daldi biñ demee ba àgg bërëb biñ naan al-Aqiq foofale sorwul Medina ci lañu gis Quraysh gis réellement que ni c'est vrai Quraysh gii ñii waa Quraysh lañ wa aada ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa axbarahu bi xabarihim wa annahum qad xallaw ibilahum wa xaylahum fi zar'i alladhi bil urayb xatta tarakuuhu laysa bihi xudrun ñu ñëw ñoom di Anas ak Mu'nis ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy biñ gisee Quraysh ñu gaaw daw yëgal ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ay la yëwan wax na dëgg Amr ibn Salim waxati na dëgg Quraysh gis nañ leen waaye gis nga non gis nañ leen waaye bon Quraysh wa annahum qad xallaw ibilahum wa xaylahum fi gis nga seen seen seen seen xar yi ñu ëndaale seen kii géléem yi bokk géléem yi ñu ëndaale ak seen fas yi nan lañ leen dundale gars yi daal dañoo ñëw ba jege ci caawam Médina bi mé waa mooy pâturage waa Médina bi nekk al-Urayd fi ñu wàcc noonu ñax meek yooyu noonu nga xam ne moom la kii lekk bàyyi ma gi ñu daal fay bàyyi boyal fa li nga xam ne mooy seen génam yeeg seen seen fas yi ngir ñu lekk lépp raafal tout hatta tarakuhu laysa bihi xudr ne ñoom daal gis nga suñu ñax mi ne woon foofu yépp suñu jur gi boo demee dootoo ko xàmmee nam verte woon Quraysh lépp la seen seen gëléem seen fas yi nee nañ foofu lépp waaw wa taraka al mushrikuuna zaahira bi aynayni jabalun bi batni sabha min qanaatin ala shafiir al waadi muqaabil al madina faraat ibilahum aathaar alxarsi wa zar'i yawm alxamis wa yawm aljumu'a lam yatruku xadra <laughs> mu ne Quraysh e, daldi bàyyi <laughs> e, fi féete ginnaaw Médina côté bi féete Aynayn ni benn kii la benn montagne la boo xam ne sorewul Uhud côté boobu moom laaluñu ko Uhud foofu la montagne bu tudd Aynay bi foofu ci côté montagne Uhud dafa am beneen mu am na benn montagne foofu tamit bu tudd Aynay côté woon dañ koo bàyyi nga xam ne moo jàkkaarloog Medina yawmal arbi'a gisu àllarba léegi nag côté bi ñu dem foofu noonu côté bi ñu ne fa raat ibila ibuluhum athar al xars lépp la la seen seen gëléem yi non seulement pâturage bi mais mbay ma li nga xam ne moom la saxaaba yi di bay waa ahlul medina li ñuy bay foofu Quraysh booyal fa seeni fas ak seeni gëléem ñu lekk lépp bésu àjjuma bésu alxames ak bésu àjjuma bàyyiwuñ fa walam yatru ko xadra luy verte bàyyiwuñ ko ah kon noonu la Quraysh agsee foofu ak li nga xam ne moom lañu ñu jëf foofu léegi buñ ñëwaatee ci riwaaye imaam ibn Isxaaq bi raxmatullah alayhi kon ñu ngi woon mu ne fa aqbalu moom abu imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhima Quraysh daldi agsi xatta nazalu bi aynayni bi jabalin bi batni sabxati min qanaatin ala shafiri alwaadi muqaabil almadina mu ne Quraysh kon daal di ñëw ba agsi euh, montagne boobu di aynayni nekk ci biir xur wi min qanaatin ci benn gox benn xur woo xam ne ci wetu xur wi la nekk ci côté xur wi benn euh, fu ndox di am jaar noonu benn moom lañ daan canal waaye xanaat day tekki benn bërëb benn bërëb boo xam ne ci wetu xuru Uhud ñoom dugguñu biir Uhud mais ci wet gi côté bële lañ ne muqaabilan Madina jàkkaarloog Medina beneen côté bi qaala imaam ibn Sa'd rahmatullah ci riwaayam bi mu ne mooy sëriñu